léegi nag ginnaaw lii ñu dugg kon ci suñu xadiis bi nga xam ne mooy bu Seydina Xudayfa bi nga xam ne radiyallahu anhu eh, moom lañ jàng wo ba léegi waaye gisaguñu ko kon mu ne wa an Xudayfata radiyallahu anhu mu ne mu ngi jële ci Seydina Xudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu xadiis 1197 annahu qaala nee na kaana an-nabiyyu mu ne kaana nekkoon na an-nabiyyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, ida qaama bu ma soon a jóg min an naw mi ci ay nelawam yasuusu faahu yasuusu da doon jonju waaw da doon mooy ak dalku am na ñu ko tekkee dalku am ñu ne mooy alxaslu mooy raxas am ñu ne mooy ak tanqiya mooy setal voilà waaw faahu li nga xamante ne mooy gémmiñam moo al imam an-Nawawi ca suuf mu ne ash-shawsu parce que shaasa yasuusu shawsa voilà masdar bi moo ne ash-shawsu mu ne ak dalku mooy ak jonju ak bomb mu ne faahu gémmiñam bis si waaki mais pas loolu bëñ yi lañ la ci wax voilà ak laam nañ yeeg yooyu euh, waaye surtout bëñ yi euh, muttafaqun alayhi da ko doon defalam bis si waak ak li nga xam ne mooy bantub socc bi mu ne loolu muttafaqun alayhi ki nga xam ne mooy al imaamu al hafiz euh, al Bukhari yi na ko noon al imaamu Muslim rahmatullahi alayhima bokk nañu ka solo léegi laaj bu njëkk mi mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoo ko solo hmm? ñu ne la déedéet hadis bii de hadis la moom boo xam ne bu siiw la al imaam Abu Daawud ak an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja ñoo ko fekk ñoo leen fekk waaye al imaam Ahmad jiitu woon na leen. mu daal di woon ko solo al imaam al haafiz al Buxaari rahimahullahu taala moom nag da ko indi ci ay bërëb yu bari indi na ko kitaabul wudu baabu siwaak kitaabul jumaa baabu siwaak yawmul jumaa ak baabu tahajjudi bil layl baabu tuulil qiyaam fi salaatil layl al imaam al haafiz an-Nawawi <laughs> al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana kitaabul wudu baabu siwaak voilà nañ jël boobu hmm? eh? kon nag mu ne mu ne haddathana Usmaan mu ne kii nettali mooy Usmaan mooy frère Abu Bakr ibn Abi Shayba eh? muy Ousmane ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Ousmane al-Absi Abul Hasan al-Kufi rahmatullah alayhi di Ousmane ibn Abi Shayba génn gane àddina la 156 génn àddina li nga xam ne mooy la 100 200 239 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa mu ne qaala haddasanaa mu ne nettali nañu Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah al-Kufi ad-Dabbi ar-Razi kuufi la woon qaadi la woon juge la woon gane addina la cent dix ci wuute bu ci am génn addina la cent quatre-vingt-huit ci wuute boo xam ne am na rahmatullah alayhi an Mansuur mu jële ci Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Itab al-Kufi rahimahullah génn addina la cent trente-deux am ñu ne la cent trente-trois rahmatullah alayhi an Abi Wa'il mu jële ci Abu Wa'il Mukhadram di Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il al-Kufi rahimahullahu ta'ala fekke na jamono yonent bi alayhi salaatu salaam waaye jotu koo gis génn àddina am nañu ne zamanu euh, jamonoy al-Hajjaj ginnaaw euh, euh, xew-xew bu rëy boobee di waqatul jamaajim am ñu ne la quatre-vingt-deux rahmatullahi alayhi an Hudhayfata mu jële sayna Hudhayfa di Hudhayfa ibn al-Yaman eh, waqatul jamaajim nag waxoon nañ ko fi voilà moo tax taxawaatuñu ci voilà loolu luñ ci taxawaat wallahu ta'ala muy Hudhayfa ibn al-Yaman Mm, yamaan nag am nañu ne Hisl ci am ñu ne Husayl eh, ibn Jabir eh, Abu Abdillah moom ak baayam yëpp al-Absi eh, moom ay kii lañ al-Kufi al-Yamani ay ay ay saxaaba lañ voilà radiyallahu ta'ala anhuma génn àddina njàldeenu xilaafa Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha qaama min al-layli yasuusu faahu bi-siwaak voilà ñu ngi noonu mu ne la ko indee fii waaye al imaamul Buxaari indee na ko ci yeneen terme voilà indi na ko ci baraga baabu tahajjud bil layli xoola ni mu ko indee mu ne haddathana Hafs ibn Umar mu ne nettal ni suñu sëriñ di Hafs ibn Umar di Hafs ibn Umar ibn al-Harith ibn Sakhbar al-Azdi an-Namari Abu Umar rahimahullahu ta'ala génn àddina la 225 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Khalid ibn Abdillah mu ne ki ñu nett mooy Khalid ibn Abdillah ibn Abdirrahman ibn Yazid Abu al-Haythami ñi Abu Muhammad al-Wasiti at-Tahan wal-Muzani mawlahum rahimahullah génn àddina la 179 comme al-Imam Malik waaye nag am nañu ne rahmatullahi alayhi yi génn na àddina la 182 wallahu ta'ala a'lam an Husayn mu jëlee ci Husayn di Husayn ibn Abdurrahman as-Sulami Abu Hudayl al-Kufi al-Mubaraki euh, euh, rahimahullahu ta'ala nekkoon ki nga xamante ne ni euh, mu ngi gane àddina la 43 génn àddina la 136 rahmatullahi alayhi an Abi Wa'il an Hudhayfata ginanganaa radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bu ma soona jóg lit-tahajjudi yeewu ngir julli ji jóg jaamu ji yàlla julli ci ginnaaw bi mu nelawee ci guddi gi yashuusu faahu bis-siwaak voilà day jonju day taaral day setal wala day day day day day day day day day raxas li nga xam ne mooy bëñëm yi waaye bi siwaaki ak li nga xam ne mooy soccam di ko laabal waaw kon nag loolu lu ama am solo la hmm. Hmm, mu ngi noonu léegi kon indee na ko bit ida qaama li tahajjudi min al-layl waaw bu jógee li tahajjudi min al-layl voilà kon loolu Ah, lu am am solo la benn mbir la fay wane <laughs> mooy nelaw guddi gi après jóg ngir daldi dem eh, eh, li nga xam ne eh, mooy ci guddi gi wala bu yeewoo ci guddi gi <clears throat> hmm? mu ngi noonee wallahu taala alam <clears throat> Eh, mu ngi noonu wallahu taala alam ah léegi al imaamu muslim rahimahullahu taala kanta imam abul husayni moom benn bërëb rek la koy lib hadis numéro deux cent cinquante cinq kitaabu tahaara baabu siwaak mu ne hadathana muhammad ibnu al-musanna wa muhammad ibnu bashar mu jël ko ci ñaari sëriñam kenn ki di Muhammad ibn al-Musanna di Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin al-Basri rahimahullah gane addina la 167 génn addina la 252 ki ci tegu c'est les mêmes ay xarit lañu ñoo bokk année buñ juddoo ñoo bokk année buñ génn addina muy wabnu Basharin di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu al-Basri di Bundar rahimahullahu ta'ala moom la gane addina génn addina la 252 xaritam ay xarit lañ woon te ñoom ñaar ñépp sëriñ lañ ci waa kutubu sitta ñoom ñépp sëriñu imaamu Bukhari sëriñu imaamu Muslim sëriñu imaamu euh, Abu Dawud an-Nasaa'i Tirmidhi an-Nasaa'i ak ci nekk tonga ñi jàngal la rahmatullahi ala al-jamii qaala kon Muhammad ibnu al-Musanna ak Ibnu bi Muhammad ibnu Ibnu Bashar rahmatullahi alayhima ku ci ñoom ñaar nee nañu haddathana Abdurrahman ñu ne nettali Abdurrahman di Abdurrahman ibnu Mahdi ibnu Hasan ibnu Abdurrahman al-Anbari al-Basriyu Abu Sa'id al-Basri al-Lu'lu'i rahimahullah gane addina la 135 génn addina la 198 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Sufyan mu ne ne mu ne nettal nañu Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi yu gane addina 97 génn addina la 161 rahmatullahi alayhi an Mansur gis nañ ko sànq muy Ibnul Mu'tamir rahmatullahi alayhi wa Husayn Husayn gis nañ ko sànq moom tamit rahmatullahi alayhima wal A'mash mooy Sufyaan da ko jëlee ci ñetti sëriñ Mansuur Husayn ak al A'mash moom lañ gisul woon muy Sulaymaan ibn Mihraan al Asadi al Kaahili mawlaahum Abu Muhammad al Asadi al Kaahili mawlaahum al Kuufi at-Tibristaani al asl gane àddina la 61 génn àddina la 145 ci wute bu ci am rahmatullahi alayhi nabi waaye liñ gis nga an Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam a idaa qaama min al-layli yashushu faahu bis-siwaak voilà nii la ko al imaam wal haafidu daal di indi al Muslim ibn al-Hajjaaj rahmatullahi alayhi léegi hadis bii nii boo seetloo moom hadis bi ñu jóge mooy ci njàngale ñu jóge ba ñu ci jotaay bee ñu génn tuddoon nañu ko. te waxoon nañ la daa bokk hadis bii daa bokk ci li nga xamante ne day wane eh, li jamono yi nga xam ne ci la soccu ci lañ ko gën a feddalee comme li naw yi doon rappelé sànq eh, comme niñ ko gisee mooy lan mooy bu jógee jóge ci ay nelawam daa bokk ci li nga xam ne dañoo sopp lool fa la gën a fe bokk na fa eh, sopp gi ñu socc soccu fépp waaye mooy mu gën a tee feddale ku bokk na ci bërëb yooyu bu dee daay jóge ci ay nelaw parce que boo nelawee mooy euh, li nga xamante ne mooy day remonter waaw mbir yi mooy euh, la nekk ca mbaq ga day remonter en plus nit ki day tëj gémmiñam lu yàgg même bu dee day ŋaang sax waaye léeg-léeg day tëj gémmiñam nga gis ne lool day am xet goo xam ne haleine bi day soppeeku kon nag bu yeewoo mu nekk loo xam ne dañoo sopp lool nit ki bu jógee mu daal di nekk koo xam ne day jonjo ay bëtam ay ay bëñam waaw <laughs> ay bëtam <laughs> waaw kon mu ngi noonu le loolu lu ama am solo tab mu ko doon defee mooy bis si waaki ah. waaw kon loolu dañ ciy jànge kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi fadlu siwaaki ngëneelam ah, mooy yonent baay saa salaam doy na ngëneel moom da ko doon bu masoon a jóg loolu la doon njëkk a def voilà kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam daal di koy seetal kon loolu taxawoon nañ ci ci euh, jotaay bi ñu génn wallahu taala alam te day dugalaale liñ doon wax ne nit ki bu yeewoo jóg di ngeen julli voilà moo tax ida qaama bu ma soon a jóg ci riwaay imaamul Buxaari bi rahimahullah moom yonent mi alayhi salatu wassalam li tahajjudi waaw ma soon a yeewu ci nelawam ngir daal di ida qaama li tahajjudi min al-layli yashuusu faahu voilà yeewu jamono ji nga yeewu mai jamono ji nga xam ne ci ngay dem ngir daal di waajal ngir daal di salaatu daal di julli lu hmm? ama am solo la quoi hein ah. ah, kon loolu gisoon nañ ko hmm? allahu taala alam léegi ñu jàll ci xadis bi ci tegu muy xadis cent quatre-vingt-dix-huit al imam al hafiz an-Nawawi taala mu ne wa an aishata radia allahu taala anha annaha qaalat kunna nu'iddu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama siwaakahu wa tahuurahu fa yab'athuhu allahu maa shaa'a an yab'athahu min al-layl fa yatasawwaku wa yatawadda'u wa yusalli rawaahu muslim rahimahullahu taala voilà kon loolu lu ama am solo la hmm? kon mu ne eh, eh, eh, lii muy jële ci saydina mu ne wa an Aisha ta mu ngi jële ci saydatuna Aisha radiyallahu taala anha wa ardaaha anna qaalat mu ne nee na kunna ñun de newoon nañ waaw ñun dañoo newoon nu'iddu doon waajal di waajal di préparer bu ñun naa nag bu dee ñun mooy soxnaan yi ku ci nekk ci ñoom noon nga doon doxale moo tax mu ne kunna fu ci ay woon fu mu ne woon lañ doon doxale nekkul ne kenn na koy def ñeneen ñi moom bu dee ñoom ñu def leneen déedéet voilà mu ne kunna dañoo newoon ñoo xamante ni nii nu'iddu doon préparer di waajalal li rasulillahi ngir ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne nii mooy siwaakahu soccam wa tahurahu ak li nga xamante ne nii mooy euh, la muy laab loo mooy ndoxamu laab waaw boo ko defee dañ ko koy waajalal du ñu xaar ba mu yeewu mu yeewu di ko seet non dañ ko koy waajalal Allahu akbar léegi mu ne fa yabaatuhu Allahu ma sha Allah an yabaatahu min Allah borom bi daal di koy yebal lu ko soob mu yebal ko ci guddi gi mooy gis nga waxu teggin waxul mu nelaw wala bu doon ñenn ñi mu xaram déedéet mu dem di nelaw yi waaw nekk di nelaw rek déedéet mu ne boroom bi yebal ko <laughs> wax daa rafet wax daa war a rafet. lu ko soob mu daal di koy yebal ci guddi gi bu ko defee bu yeewoo nag fayata sawwaku mu daal di soccu wayatawadda u mu jàpp wayu solli mu daal di julli mu ne rawahu muslim hadis bi al imaamu muslim ibn al rahmatullahi alayhi daal dina koy solo léegi laaj bu njëkk bi mooy gamam dongo ko solo ñu ne la déedéet seen ñawal imaamu ahmad ibnu Muhammad jiitu woon na ko ci naka noonu si bokk taalibeem andi na ko muy al imaam Abu Dawud as-Sijistani ak al imaam an-Nasa'i ak al imaam ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii. Hmm? Eh, eh, imaam kii nag Muslim ci hadis gudda gudda gudda la ko dugal parce que bi waxoon nañ ko fi mooy Sa'd ibn Hisham mi nga xam ne moo ñëwoon day daa jaayoon pàkkam fas soxnaam ne day dem eh, daal di. Euh, xare gi ak romain yi voilà après mu demu Medina laaj saxaaba bu mu dajeel yi mu dajeel yëpp ñu daal di koy tere ba bi mu ñëwee ci Ibnu Abbaas après mu koy laajaale mu tere ko ko ba pare mu koy laaj ci witru yonent bi sallallahu alayhi wasallam nan la doon jullee witar mu ne ko xanaa du la xamal ci gën xam witaru yonent sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf ci jamono ji mu ne kan mu ne Aïcha demal ta boo demee lu mu la wax nga ñëw wax ma voilà booy mooy Sa'd ibn Hisham boobu xadiis ab boobu xadiis bu gudd la mooy moom ci woppam moo doon wax yeneen Sayyidatu Aïcha doon wax naan ko Euh, moo doon laaj lan moo doon euh, jikko yonent bay saa saa mu ne ko ndax da ngay jàng alquran mu ne ko waaw mu ne ko euh, ay jikkoom moo doon alquran voilà moom moomu la moom la <laughs> waaw waaw mu ne ko fa in mu ne ko alasta na qultu bala qalat fa inna xuluqa nabiyillah sallallahu alayhi wasallam mu ne ko ndax doyow doo jàng alquran mu ne ko waaw wow mu ne ko nag yëgal ne jikkooy eh, ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam moo doon alquran léegi xadiisam bu gudd boobu nag fa waxe woon wax gi waaw kon al imaam al haafiz bu ñëwee kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa foofee al imaamu uh, uh, uh, muslim andi na ko foofee rahmatullahi alayhi fële ndi hadis bi muy hadis bii nii baabu jaami'i salaati al-layli wa man naama anhu aw marid léegi mu ne haddathana Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi gis nañ ko sànq muy Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri rahimahullahu ta'ala gane addina la 167 génn addina la 252 sëriñ waa kutubu sitta rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Muhammad ibn Abi Adi mu nekk ñu nettali mooy mooy eh, Muhammad ibn Abi Adi di Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Adi Ibrahim as-Sulami mawlaahum Abu Amr al-Basri rahimahullah génn àddina la li gën a dëgër cent quatre-vingt-quatorze rahmatullah alayhi an Sa'id moo ko jëlee ci Sa'id Sa'id ibn Abi Aruba Mihran al-Adawi Abu Nadr al-Basri al-Yashkuri rahimahullah génn àddina la 156 ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi an Qatada moo ko jëlee ci Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abu al-Khattab as-Sadusi al-Basri rahimahullah génn àddina la 160 non la 60 génn àddina la 117 rahmatullah alayhi an Zurarata moo ko jëlee ci Zurara di Zurara ibn Awfa al-Amiri Abu Hija Abu Hajib al-Basri al-Qadi al-Basri rahimahullah génn àddina 93 am na nag ay wute yu bari yoo xam ne am na ci am na ñu dem dane 106 dund na ba 106 wallahu ta'ala a'lam an Sa'd ibn Hisham ibn Amir kene Sa'd ibn Hisham ibn Amir al-Ansari al-Madani nekk bàyyi taxu Seyna Anas moo ko jur moom mi voilà ibn ammi anas ibn malik radiyallahu taala anhum wa ardaahum euh, moom mii nag euh, euh, moom moo nettali xadis bi léegi ci biir xadis boobu mooy araada an yaghzuwa fi sabilillah fa qadima al madina fa araada an yabi'a qarat lahu biha fa yaj'alahu fi silahi wal qura'i wa yujahidu ar-rum mooy loolu te loolu da koo jaayoon ba pare ba pare daal di fas soxnaam voilà <laughs> léegi mooy foofu la moom lañu la doon wax sànq léegi nag bi mu ñëwee moom moo nettali après bon wax nañ la ci saxaaba yam dem ñu daal di koy teree léegi nag bi ñëwee di laaj wàllu xa euh, wiital yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina ab mawlana ibn Abbas radiyallahu anhu ne ko léegi est ce que du ma la wax ku ko gën a xam dëgg la la ci moom mu ne kan mu ne ko Aïcha radiyallahu anha léegi nag bi mu ñëwee di ko laaj ay une série de questions waaw question yu bari léegi nag mu koy laaj ci mbiru yonent bi leen ñoroon. mbir mi du yow mii ay sa looy def eh, wala Serigne Diou ah Serigne daa moom lan la nee woon ay way Serigne Demba ah Serigne Masata ci lu mu nee woon déedéet loolu li am solo mooy la yonent bi alayhi salaam ci lan la nee woon waaw <laughs> loolu am solo kayfa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam yatawadda loolu mooy gars yi loolu la jàpp tabi'i naka la yonent bi alayhi salaam waaw te pourtant ay saxaaba la ñuy laaj neewuñ ko yow Zayd ibn Khalid non yow wala yow kii Abdallah ibn Zayd ibn Asim ah, yow nooy jàppee déedéet naka la yonent baay saa saam Aba Barz al Aslami waaw yooyu ku ñëw ci ñoom Seyna Abu Bakar gaa yi doonu ñoon ñëw radiyallahu anhu naan ko yow nooy def déet dañ naan ko ah, yonent baay saa saam yooyu lañ doon lañ bëggoon a xam voilà te ñoom it xamoon nañ ko du ñu mer naan lu tax nga may laaj manoo ma man boo ma gisee may def rek waroon bay loo ne loolu la yeneen saa saa doon def waaye saa waay loo <laughs> xanaa day wane ne saa yi ah <laughs> léegi nag ñu ñëwee laaj ko ay ah série de questions mu ne ko xultu bokk na ci mu ne ko ya ah yaa ummal mu'minin nee na man eh, eh, ma ne ko nag waaye yow ndaw juli ñi yow yow nday jullit ñi radiyallahu anha anti <laughs> radiyallahu anha waa am bi nii nii an witri rasulillahi sallallahu alaihi ma ne ko man <laughs> Sa'd Hisham waa yow ndaw jullit yow ndayu jullit ñi dina ñaan rek doo ma xabaare ci ci ci yonent bi alay salaam ana naka la doon witaram nan la doon deme fa qaalat sayyidatu Aisha rek ci la tontoone kunna nekkoon nag nu'iddu lahu siwaakahu wa tahuurahu fa yab'athuhu Allahu maa shaa'a yab'athahu min al-layli fa yatasawwaku wa yatawadda'u wa yusalli tis'a rak'atin la yajlisu fiha illa fi samina ah fa yadhkuru allaha wa yahmaduhu léegi ainsi de suite mu ne ci la waxe ne dañ ñun de dañoo newoon ñun soxnaan yi ku ci nekk boo aye woon boo fam newoon da nga ko doon waajalal soccom gis nga soccu ni mu amee solo bokk na ki nga xam ne soxna yi dañ ko ko doon waajalal wa tahura ak ndoxam mi mu war a laabloo war a jàppe fa yab'athu allah borom bi yebal ko lu ko soob ci guddi gi mooy mu nelaw lu ko soob fayata ko bu yeewoo mu daal di jàpp wayet moom mu socc wayet moom lay njëkk def wayeta wadda ginnaaw gi mu jàpp way solli tis'a rak'atin mu julli neuf rakka yoo xam ne laa yajlisu fiha du ci toog illa fi na lu dul ci juróom ñetteel ba waaw léegi euh, euh, loolu après après nag mu ne summa yusallimu taslimatan yusmi'una summa yusalli rak'atayn ba'da ma yusallimu wa huwa qa'id loolu taxawoon nañ fa tilka ihda ashara rak'a ya après bi ko waxee yooyu mu ne ko lii mooy onze rakka ngoog yow sama doom waaw léegi nag lii mooy hadith bi nii la ko ëndee nii la ko al imaamu euh, euh, muslim abul husayn rahmatullahi alayhi daal di indee kon léegi ginnaaw gi lan mooy ci lëkkaaleem ak suñu bunt bi dañ lay wax nga ne euh, lëkkaaleem di wax ci baabu fadl siwaak yi ngënalu soccu mooy dafa nekkoon lu am solo comme niñ ko yàggee wax fa yonent bi alayhi salaatu salaam comme niñ ko gisoon ci jotaay bi ñu génn boobu moo dugaloon yii yëpp hadith yëpp waxoon nañ ko waaw mooy bokkoon na ci nga xam ne ay effet de effet yi nga xam ne bu doon tey ne naan effet de toilette tam yi nga xam dañ ko ko doon waajalal mooy soccu ci la woon waaw te bu jógee guddi moom la doon njëkk def waaw fa yatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli waaw mooy te yonent bi alayhi la muy njëkke saa yeewoo saway loolu màgg na kon fadlu baabu fadlu siwaak waaye dañ ciy jàngi comme imaamu Nawawi wax ne hadith bi dañ ciy jàng istihbaabu zalika sottu mooy sopp buñ sopp ngay waajal yooyu wa taahabu wa taahabu bi asbaabil ibaada qabla waqtiha wal i'tinaa'i biha di waajal di préparer lépp loo xam ne sabab la boo xam ne mooy lu lay yóbbu ci jaamu yàlla laata waxtoom ak di ko jox yitte parce que le fait que ah yonent bay saasaam ñu ko doon waajalal loolu mooy yitte gu rëy gi nga xam ne moom la ci amoon te soxnaa mi xam ko doon koo taxawee voilà mu ne te tamit fa yatasawwaq wa yatawadda fii istihbaabu siwaak inda qiya al-qiyaam min an-nawm mu ne loolu dañ ciy jànge le fait que moom ah da doon soccu dóor a jàpp continue mu ne lool dañ ci day wane sopp guñ sopp as siwaaku soccu inda fa nit ki buy jóg Euh, euh, euh, minan naw bu nelawee bu jóg voilà mooy bokk na ci nga waxoon feddalaku na moom socc ñu daal di koy def jamono yooyee mooy boo yeewoo ci ay nelaw ah, ah, wax nañ la tax tax bi mooy yooyee wallahu taala alam hadis bi loolu mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi leneen lu ciy jànga mooy que ne soxna day liggéeyal boroom këram ci loo xamante ne ni amul ñu naan waru koo def si saxaaba yeeyet yépp dañ doon liggéeyal seen boroom kër parce que kii lee yonent bay saasaam nii seen sangaay soxna am dañ ko doon liggéeyal voilà naka noon sayyidatu Fatima mi nga xam ne mooy sangu jigéen ñi da doon liggéeyal sayyidatu sayyidina Ali radiyallahu anhu ba loxoom yi daal di di metti lool comme ni nga xam ne ci la ñëwoon daal di koy wax yonent bay saar salaam voilà naan ko mu wutal ko mi naan mu jox ko baaqiyaatu saalihaat voilà muutal ko koy fii yeneen saa salaam jox ko baaqiyaatu saalihaat yi waaw ay subhaanallah alhamdulillah allahu akbar voilà yooyu la ko ne dee ko wax voilà <laughs> mooy loolu te waxu ko ah ya ali nag gi waroo ko liggéeyal wala waroo ko liggéeyloo yooyu moom euh, mooy li nga xam ne maarufun dañ koo xam ci diine bi darura ci loo xam ne te loolu moo doon dund ak saxaaba yi radiyallahu anhu amul ne man bon damaa sëy léegi man dañ maa wutal bon dañ maa wut loolu tegoo ko fen mooy bu ko manee ku ko man def ko alhamdulilah waxuñ ba ko ngeen def day neexal te moo gën bu dee loolu nga gis ne moo gën waaye li nga xam ne moom la saxaaba gënul sax waaw nee nañ daal baax na waaye li gën moom mooy li yonent bari saa saam nee woon waaye nag bu jamono doxee ak tamit mu kii nga bëgg a soulager ci yooyu mën naa nekk waaye léeg-léeg sax soxna si ci boppam moo war a def même bu dee am na sax ñu koy yi mu koy def waaw royo ko ñii nga xam ne ñooy royukaay yi nga xam ne yaam yoo xamante ne nii moom même loo ama am di ndaan ak yooyu yooyu waru koo defal sa borom kër waaw loolu daa war a leer léegi nag boo ween ko sàgganee voilà bàyyi yow daal sawaay ndaw ay xamante ne seen moom daanaka bañ amee bon lañ ko bàyyee lépp voilà lépp koy defalal léegi nag boo jëwee toog bu daal di koy far ñaaree sa problème la voilà daa ko tey waaye yow kooku la gën a xam sax que yow taw boo ñëwee dem liggéey yi dem toilette ji dem liggéey yi moom bàyyi kook moom fii wala sax bu dee liggéey na lépp kii wa koy def voilà bu yàggee mu daal di koy nakaxa daal di koy ñaareel ngay mer di nàngam aka nàngam damaa trahir trahir la voilà waliyasu billah yooyu tamit ay yëfi caaxaan la wallahu taala alam am yoo xam ne yaa ko war a defal sa bopp yow soxna si waroone rek voilà am naa bon am naa ay servante yu fi nekk yoo xam ne ñu ngi fii voilà ñoom nañuy def lépp nga toog rek di maquiller wu di xool seetu yeeg nekk ci whatsapp yeeg snapchat yeeg ñoomin tiktok ak ñi nga xam ne wa amsalihim ak seeni misaal ñi mel ni ñoom loolu fi caaxaan la wallahu taala alam dañ ci gis tamit beneen biir mooy jàng euh, wax ju rafet yonent sayyidatu Aisha mu ne fa yab'athu Allahu ma sha Allah an yab'atha voilà ay nit euh, da euh, am di tàmmal sa bopp di wax wax ju rafet mooy liñ doon wax sànq neewul yeneen saa salaam di di nelaw rek nelaw yu métti la doon nelaw déedéet dana fa yabaatuhu Allah borom bi yebal ko masha Allah lu mu soob mu yebal ko te loolu nit ki ma doon ne non kooku yeneen saa salaam man sama jëkkër ji alimi. Ah man mii mii wala man astu moom alimi ah nga xam ne nangam déedéet <laughs> yow yow. ko la ne aali bokkul ci ñu kawe lu tax nga bëgg waaw parce que lu la jege doo ko gis <laughs> walla iyaazu billaah te même sax boo yoolu woolu da koy def royo ko yonent bay sa sa ak waa këram yi wallahu taala alam day tàmmal sa bopp wax ju rafet voilà am ne waaw kon loolu lu am am solo la waaw waaye liñ ciy jànge mooy euh, taalibe day laaj yu am solo Sa'd ibn Hisham bi mu ñëwee daa laaj ay série de laaj yu am solo yii yépp te laaj yu bari la voilà yoo xam ne loolu tamit nit ki daa am solo te tamit dañ ci xam ne mooy jigéen day jàngale parce que Sayyidatu Aisha moo leen doon jàngal voilà ba mu ñëwee daa am daa ñëw ànd ak benn waay ne ko eh waa ji naan ko man dew ma <laughs> man dew ma ci Aisha parce que Aisha dama koo tere woon ne ko woon bu mu bokk ci problème yi amoon moom mu bañ waaw <laughs> waaw léegi waay léegi waay man dama ko wax mu bañaa déglu ma waaw <laughs> kon man man duma fa dema mu ne ko waat naa ci yàlla muy Hakim ibn Aflah <laughs> waaw nee na bi ma ñëwee Ibn Abbas bi ma nee ndax duma la tegtal ki gina xam ci kaw suuf witru yonent bi saa saa ma ne ko kan mu ne ma Aïcha nee na fatiha demal nga laaj ko lu mu la wax nag boo baree nga dikkal ma nga wax ma ko lan la la wax nee na may dem comme que xam nañ ne lu mu nekk suñu nday nday nday nday soxnaa yonent bi saa salaam nekkul ne da ngay wéet ak ñoom noonu déedéet xanaa ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñoom ñoom al-Qasim ibn Muhammad nga xam ne doomu frère am la ak ñooñu ñoom Urwa doomu sœuram la ñooñu mais ñi nga xam ne amuñu lien boobu wala du na amuñu lien de nampal ak yooyu ñooñ mënuñu di wéetu même bu dee soxnaa yeneen timaana yi saa saam la loolu la Sa'd ibn Hisham nii xam moo na moo tax bi ko Ibn Abbas ne ko demal ci euh, Aïcha nga laaj ko nee ma dem jóge ci Ibn Abbas nee na mu fa ataytu ala Hakim ibn Aflah ma ñëw ci Hakim ibn Aflah ne ko léegi fastalhaqtuhu ilayha ma ne ko kay ànd ak man ci Aïcha mu ne man dara laa de man du ma ko jege ah parce que man dama koo tere woon moo nekk ci eh, problème yi awoon mooy eh, li xawoon diggante Seydina Ali radiyallahu anhu ak mooy waqatul jamal ak tamit yooyu voilà yooyu man ne woon naa ko bu ci dugg quoi voilà woon dama ko waxoon ne woon bu mu dem léegi nag moom mu dem kon man man man man mu bañ ne day dem dama conseil woon ko conseil yu baax man boob ba léegi loolu laa ko jàppalaa man hakim looloo tax man Aisha dew ma ci moom <laughs> nee na eh, Sa'd ibn Hisham nee na ma waatal ko ne ko bi nga ànd ak man waatal ko ñoom itam loolu dafa am solo bu sa mbokku waatal ne la sa mbokk jullit ne la defal ma lii nga xam ne du lu xaram bon oh, nga defal ko ko doonam waaye ñu yow ne la dara laa defal déedéet loolu du jullit nee na bu ma ko waatal ah ñu dem léegi biñ nee daal di yëglu nag euh, euh, euh, biñ duggee Sayyidatu gis ko ne ah Hakim ah Hakim yaa ne ni <laughs> Hakim ibn Aflah xam na ko fa <laughs> faarafatu mu xam ne ko quoi mu ne ko na ah, naam man la waaw man la de mooy xam na ne Hakim am na lu mu ko jàppaloon Sayyidatu Aisha xam na ko xam na ne Hakim conseillé woon na ko laata muy génn ci yooyu quoi nekkoon bul dem Sayyidatu gis na moom day dem Hakim nag loolu da koo mere woon da ko da cee da cee da koo metti woon quoi. ba taxoon mu ne man moo man dew ma ci moom dootuma dem ci moom Sayyidatu Aysa xam na ne Hakim li tax gisatu ko mooy lam ma waxoon defuma ko loolu la ma meree léegi nag moo tax bi mu ñëwee mu ne ko ah kii du Hakim mu ne ko waa man a kay <laughs> ma man la de <laughs> yaay man a mu ne ko mu ne ko kan nga àndal mu ne ko Sa'd ibn Hisham Sayyidatu Aysa ne ko kuy Hisham mu ne ko Ibn Amir e mu daal di ne yel na ko yàlla yërëm parce que baayam saxaaba la woon voilà boo xamante ne nii moo tax mu ne nee na wa kaana usiba waaw moom baayam euh, Uhud lañ ko faate woon euh, radiyallahu taala anhu mu Hisham ibn Amir al-Ansari euh, radiyallahu taala anhu wa arda hmm? léegi <laughs> waaw mu ngi noonu <laughs> léegi bon ci la laaj nag après nag ci la commencé nag di laaj ay laajam waaw loolu ngi gis kon mooy loolu tamit yooyu yëpp ay njàngat la yoo xam ne yu am la mooy boo demee di laaj koo xamante ne sëriñ bi jigéen la bon saaga la boo xam ne moo fi am xam-xam bi nga soxla boo fay dem tamit bu fa dem yow kese voilà na nga ànd ak kenn koo xamante ne nii bu deetu sa wala sa tante wala yoo xam ne lu yooyu la sa ko armal la bu dee loolu grawul mais bu dul loolu yow bu fa dem di wéet ak moom noonu déedéet loolu dañ koy xaraam dañ koy xaroon ayra saa sam nee na amul ñaari góor a jigéen buy wéet lu saytaane moo leen ñetteel voilà léegi kantaa def ngeen daraam defu ngeen dara loolu yoonu sariya waxul sariya li bi la wax da ne lu wéet gi gasa la tere léegi lépp lu ci am loolu après yii nay seet te tamit di nga am conséquence ba ca sa wàllu borom waaye def nga lu nga xam ne moom la la borom bi daal di aaye kon nag mbir mielo yu ama am solo la wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu ci la ñuy yem tey insha allah ci ñaari xadis yi bii di ñëw ñu gis xadis bi ci daggu muy xadis mille cent